yëréw boo xam ne boo ko solee ça attire les regards ñëpp di la xool <laughs> ay nal jët sitrat <laughs> ak gars yi nga xam ne dañoo bëgg gis leen ma waaw foo ñu kii ba dañoo bi la taxaw lu nekk di xool ku xool bëgg rek buñ génnee ñëpp di leen xool <laughs> yére bëpp yére boo xam ne li shuhra waaye xadiis bi wérul xam nga wax na la ko ne la Abu Bakr al-Hudali da'if waaw mu ne wax rajo Ibn Manda al-imam wala ñu ngi fat ñaareelu wax bi ne possible ne sol lu xonq moom daa manu la nekk dañ koo tere ci luñ joyal mu ne wax rajo ibn Mandah al imam ibn Mandah mu ne soloona wa adxala fii riwayatin lahu bayna al-Hasan wa Rafi'an rajulan mu ne moom nag da imam man Mandah nag daa dugal diggante Rafi' miñ la wax muy saxaaba bee <laughs> diggante ba al-Hasan al Ah muy Rafi' ibn Yazid as-Saqafi digganteem ak al-Hasan al-Basri xam nga yiñ jógee Seydina al-Hasan moo ko jëlee ci Rafi' la ñu mu dugal fa benn waay waaye imaam al imaam al-Hafiz ne fa al-hadith da'if de toute façon bi wéewul waaw mu ne wa balagha al-Jawzaqani fa qala innahu batil <laughs> mu ne imaam al-Jawzaqani rahimahullah moom moom moom moom moom nag dafa dem nag lu hadith bi dëgg la wérul man nañu yem ci wérul mais que ne baatil la moom neen la <laughs> loolu day xaw a jël yàq ah. parce que baatil baatil moom foo ko dégg boroom xam-xam yokk mooy hadith la buñ créé waaw mais hadith bi créé wuñu ko mooy kii na mais sauf que am ci riwaay ñoo xam ne wóoruñu waaw ak tamit waa ji mu dugal diggante euh, ci riwaay Ibn Mandabi ki mu dugal diggante euh, Al Hasan <laughs> ak Rafi' loolu mu koo xam ne xamuñu lu ko kon hadis bi wérul waaye jëw nag àgg ne baatil la <laughs> moo tax ma ne wa baalaxa jéggi na dayoo nag al ah. waaw mu ne wa tarjamahu bil abaatil waaw ba pare tudde bi muy kii hadis bi ba ko fa mu tudde al abaatil yu neen yaa ngi eh bu ngeen di gis yu neen yi nga xam ne jaruñoo di nettali lu dul nga ne neen a ngi <laughs> bii ci la <laughs> mu ne huwa bi xatti ibn al-Jawzi loolu nag ci euh, euh, mbindum al-imam ibn al-Jawzi laa fi mu ne wa qad tabi'ahu ala ma zakara fi akthar kitaabihi fi al-mawdu'aat mu ne al al imam al-Jawzaqaani yu bari yu mu bind ci téereem boobu al-Abaatil neen yaa ngi kaay leen <laughs> imam ibn al-Jawzi yu bari ci téereem boobu al-mawdu'aat al-mawdu'aat c'est pas les sujets ah moo tax ko xamul hadith jël <laughs> xam nga al-mawdu' ci arabe en général. mooy la mooy la matière quoi bu ñu ne maa huwa mawdu'u yow wala mawdu'una al-yawm nataqa euh, euh, natahaddathu an sirati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam xaassa euh, al-hijra an al-hijrati min makkata ila al-madina zaadaha Allahu sharafa wa min al-madina ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam xam nga bu ñu nee le sujet wala ñu ne ah. élèves yi dañuy def bac hada huwa al mawdu' sujet baa ay composé composé composé ñu ne leen composé ay wa sujet baa ngi xam nga daal mawdu' ba bés boo fi déggee jàpp ne lool la nga ñëw nag war a def conférence wala waxtaanal nit wala préparer ab dara ci wàllu wàllu diine gis téere imam al mawdu'at nga i waaye bii moom baax xaaral jël fekk fay hadith di jël di bind léeg-léeg gaa du leen introduction du leen ra day ñëw rek gis ay xadiis ci xool yu extraordinaire di indi ndekete yoo yow Ibn al-Jawzi lim la ma mooy xadiis yi yépp dara baaxu ci xadiis yi yépp ay kàcc la xadiis yi yépp gaa yi ko créé du lépp <laughs> même bu dee ne bon léeg-léeg mu juub moo tax euh, imaamu Suyuti ne euh, wa min gharibi ma taraahu fiihi fiihi xadiisun min min saxiixi Muslim fu lu mel noonu la ko wax ci alfiya ne nag imaam Ibnul Jawzi bi mu ñëwee di taxaw ci côté boobu euh, imaam as-Suyuti rahimahullah di leeral bon côté téereem bi nag bu fekk bi muy wax ci buntu mawdu quoi boobu <laughs> moom koy ma muy sara alfiya bi moom <laughs> mawdu moom wolof bu ko dégg bu ne sujet moom moom di nga bari ñu dina bari ñu mer mais mais c'est la réalité dëgg la mu ngi ci archive <laughs> non nga mot parce que c'est la réalité avec xam-xam moo amul mujaamala quoi waaw moom laa la moom lañ ni ngay gis léeg-léeg fii ci boroom xam-xam yi ngay gis euh, ñu naw diw lool màggal ko lool waaye bu ñu gisee waxam wuteeg li nga xam ne dañoo gis ci biti wax yeneen may saa saa mais gars dañ koy teg ne pourtant après loolu dañ naan ko màgg la bu ci yeneen kii yooyu. ça n'a aucun lien grawul loolu mooy xam-xam tekkiwul ne waa ji màggal naa ko lépp lu ma wax rek même mu ñuumee mu bëgg ne li mu dëgg la déedéet loolu du objectivité te loolu ñi xamul xam-xam suñu xalaat yi ak suñu façon réew yi nga xam daa bari ñoo xam dañoo bari di waxtu waaye xamuñu dëgg-dëgg xam-xam moo tax loolu da di choquer alors que ça ne devait pas quoi <laughs> mooy boo fa moom ni <laughs> nga ne way ay waaw kii moom seetaan na li muy wax ah déet seet na ko kay lan nga bëgg parce que daal Serigne diw daal moo wax lii muy mawdu loo xam ne dëgërul c'est fomenté de toutes pièces parce daa toxal kese ah waaw lim toxal mais daa wuteeg ni mu demee léegi nga bëgg ñu ne léegi daal baax na di luñ ñutu waxu ñeneen ñi yow parce que nga léegi sëriñu sénégalais yi moom li nga xam ne moom lañ wax te mu siiw te lool la xam loolu garaawul nañ bàyyi noonu di ko toxal naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nabi nee wala yàlla bi alayhi salaatu du lool loolu la voilà wax ku mer it <laughs> ah nga mer waaye mooy dëgg de waaw léegi <laughs> kon <laughs> al nag. imam Suyuti rahimahullah bi muy wax ci côté boobu ba ñëw foofu di wax téere yi nga xam ne boobu mawdu'at man ngoo fekk muy wax hadis eh, kii téere imam Ibnul Jawzi bi mu ne waaye nag attention de imam Ibnul Jawzi léeg-léeg mu wax yoo xam ne mawdu' la dara du mawdu' mu ne bokk na li gën a tumuranke looy fekk ci téere boobu ab hadis boo xam ne mu ngi sax imam Muslim sawaay ne mawdu' la <laughs> mooy da koo seetgul da ko seetluwul rek mais loolu moom loolu bu ko gisoon do bu ko seetlu woon do du ko du ko wax waaw yow téere bi gëna wér ginnaaw alquran ak sahih imaamul Bukhari di imam Muslim nga ñëw ko gis ab hadis du foofu la ko gis sinon boobu gisoon nga xam ne lii moom mu ne bon mawdu la moo tax mu ne wa min gharihi ma fii loo xam ne lu gën a lu tóoranke loo gis ci téere boobee waaw parce am na ci yoo xam ne xasan la moom mu ne mawdu la am yoo xam ne wér na comme bii mu la wax noonu sax imam Muslim sax ne mawdu la imam Ibn Jawzi al-Hanbali rahimahullah léegi nag kon imaamul xaafis buñ ñëwaatee ci lii c'était pour wax la euh, mettre en garde ci képp koo xam ne day ute xadiis gis su kitaabul mawdu'aat rek daal di jël commencé di jël di conférence nit ñee ko waxtaanal ak nit ñee ci ci xadiis yi nekk foofu naan les sujets gi les sujets gi dëkk ci les mawdu'aat mooy les fomentés de toutes pièces waaw <laughs> ah. mu ne kon e, e, imam al-Jawzaqaani bi mu tudd al-Abaatil boole ci xadiis bi mu ne ci mbindum e, kii laa ko gis Ibn al-Jawzi man ibn al-Hafiz Hajar mu ne moom nag dafa topp ci téere al-Abaatil yooyu mu def <laughs> lu bari ci téere bal mawdu'an moom Ibn al-Jawzi da ko reprendre waaye nag lakinnahu lam yuwaafiqu ala al-hadith bi moom am du moom voilà mu ne ta moo de waaw fa in waaw mu ne àndu ceeg moom de fa asaaba fii hada al hadith fa innahu ma dhakarahu fi al mawdu'at fa asaaba bii moom baax na <laughs> ba topp ko ci toppul al Jawzaqaani rahimahullah ba boole ko ci téereem bi mu def livre yi nga euh, wax yi nga xam ne kii yi nga xam ne dañ koo fomenté dañ koo créé Euh, boolewu ko ci fa asaaba ba ko imaam Ibnul Jawzi nag defee bañ ko cee bañ topp lool nag mooy jom na dëgg ko xadiis bi wérul waaye nag àggul fu mu naan baatil ah. <laughs> mu ne beneen boo xam ne ci la ñii ne dañoo tere sol xonq ci luñ doyal mu ne waan Abdullah ibn Amr moom lay wax nii voilà mooy xadiis bi ñu waxoon sànq mu ne ci Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu marra alayhi an-nabi sallallahu marra ala nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulun wa alayhi thawban ahbaran fa sallama alayhi fa lam yarud alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam fa lam yarudda mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam marra ala nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulun boobu la ñoom imaam at-Tirmidhi imaam Abu Dawud daal di solo ah eh, borom Naylul aw kële nu mu tudd eh, al-Majd ibn Taymiyya indi na ko ci Muntaqal Akhbar ah ah marra yonent bi alayhi salaatu wa salaam romb na ala nabi marra ala nabi sallallahu alayhi wasallam rajulun benn waay voilà mu sol ñaari yére sànq ma ne ibnu Umar euh, Abdallah ibnu Umar ci moom am na ñu ne ñoo am nañu jàpp presque du moom parce que moom daa nettali mel noonu ne moom ba mu solee ñaari <laughs> yére yooyu <laughs> mais amaana mën na nekk moom mën na bañ a nekk benn waay boo xam dafa romb yonent bi saa salaam fekk moom mu ngi sol moom waajooju mu ngi soloon ñaari yére yu xonq mu nuyu yonent bi saa salaam. falam yarudda an-nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi yonentu waaye saa saam fay ko léegi mu ne li axrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hasanahu wal Bazzar qaala mu ne imaam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ñoo ko solo wa hasanahu imaam at-Tirmidhi dane hasan la wal Bazzar al imaam Abu Bakr al Bazzar solo na ko wa qaala mu ne laa na'lamu illaa bi hadha al-isnad mu ne ah hadis bi nag xamuñu ko lu dul ci sanad bi wa fiihi Abu Yahya al-Qattat mukhtalafun fii mu ne te càllale bi Abu Yahya alxattaab mu ngi fi tamoom dañoo wute ci dëgër naam dëgërul ko wax waaw kon mooy xadiis boobu <laughs> mooy gis nga lii moom feerul ko ak xadiis yow xadiis boo xam ne daa am ñoo xam daa nekk ci càllale bi yuñ naan wér naa wérul kon loolu euh, dese naa kii quoi waaw waaw loolu dese naa dëgër quoi moo tax moo tax euh, euh, al imaam kii Euh, nu mu tudd euh, al al al al imaam ash-Shawkaani al-Yamaani rahimahullah <laughs> ci Nawl al-Awtaar bi muy sarah hadis bi ndax imaam al wax nañ la al-Majd ibn Taymiyya di maamu imaam ibn Taymiyya bu siiw bi euh, référence Hanbali la woon bu mag waaw waroom Muntaqa al-Axbaar bi mu cité hadis bi moom al imaam kii ash-Shawkaani mu ne waa ji Abu Yahya al-Qattaan wa qad uktulifa fi ismi fa qiila Abdurrahman ibn Dinar ñi ne Abdurrahman ibn Dinar la tudd wa qiila Zazan am na ñu ne Zazan wa qiila Imran ñi ne Imran wa qiila Muslim ñi ne Muslim wa qiila Ziyad ñi ne Ziyad wa qiila Yazid ñi ne Yazid mu ne qaala al-Mundhiri al-imam al-Mundhiri nee na wa huwa kuufiyyun laa yuhtaju bi hadiisihi imam al-Mundhiri nee na kii moom kuufi la mooy Kuufa la dëkkoon kenn du sukkandikoo ci hadiisam waaw kon ah ah Ah. kon nag affaire bii nii moo tax ah, hadith bii nii daa dese naa dëgëran ah, voilà <laughs> boo seetloo gaa yi nii seen hadith yi ba léegi ah yéeme na de léegi kon kon imaam al buñ ñëwaatee ci moom nañ tegandi li imaam al-Shawkani di wax rahimahullah mu ne kon euh, euh, waan Rafi' ibn Khadij mu ne beneen bu ñii di tegtaloo ne dañoo tere sol lu xonq ci luñ doyal mu ne luñ jële ci Seydina Rafi' ibn Khadij saxaaba boobu radiyallahu anhu qaala mu ne xarajnaa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam fii safar fa ra'a ala rawaahilina rawaahilinaa aksiya fiihaa xutuutun xutuutu uhnin humrin fa qaala alaa araa haadhihi al-humra qad ghalabatkum qaala fa qumnaa siraa'an fa naza'naahaa hattaa nafara ba'du iblina akhrajahu Abu Dawud waaye wa fi sanadihi raawin lam yusam mu ne bokk na ci li nga xam ne ñii moom lañuy ñuy tegtaloo que ni sollu xonq baaxul ci luñ joyal mooy hadith bi nga xam ne Seydina Raafi ibn Khadij moo ne radiyallahu anhu saxaaba la woon taalibe yonent bay saasaam mu ne dañoo génnoon ànd ak yonent bay saasaam ci benn tukki yonent bay saasaam gis ci suñu teg yi mooy suñu waruwaay yi ah. ak siya mu gis ci ay façon yére fiyaa xutut yére yoo xam ne daa am ay rëdd yoo xam ne yu xonq yeneen may saa saa am gis ci ay yére yoo xam bari ay rëdd yu xonq ay craie yu xonq yu bari mu ne lan moo tax ma gis ne rouge bi lu xonq li dalee na dalee na noot nee na gaaw jóg ni mu gën gaawe xëcc yooyu yére yoo yële ba lenn ci suñu euh, gëléem yi daal di rëcc quoi. ne fees daw <laughs> mu ne xadiis bi Abu Daawud al imaam soroon na ko na ko waaye mu ne waaye sanad bi nag daa am koo xam ne <laughs> raawin lam yusab wa mubhamun ma fi raawin lam yusab la borom Bayquni ya wax rahimahullah mooy koo xam ne càllale boo xam ne koo xam ne kenn tudd ko kooku day wane ne lii moom xadiis bi kon gis nga xadiis bi itam ah mu ne bokk na ci li ci li ñuy tegtaloo waa imraatin min bani asadin mu ne ci benn jigéen boo xam ne ci waa banu asad la bokk qaala kuntu inda zaynab ummul mu'minin wa nahnu nasbaghu thiyaban laha ndaw si bokk ci banu asad nee nekkoon ci zaynab di yaayu julli ñi kuy zaynab yaayu julli ñi ah bay zaynab yaayu asante yaa fay léegi xaaral ma la woon nag foofu nag <laughs> du dama laa minimiser de <laughs> wóor na yàlla minimiser wu <laughs> waaye dama xaaral woon nga may tuddal kooku pour man Zaynab doomu yorente bay saa saa ngay tudd ba pare ne yaa julli ñi ba ma ne la da ngay juum ah bintu Xuzayma ah waaw wax nga dëgg de kooku de soxna la ci yorente bay saa saa. tey fay billahi yaa di jabaat mais waxuma ko Zaynab bint Jahshin li <laughs> gën a siiw <laughs> ah mbokk Abu Ahmad ak Abdallah ibn Jahsh ah, radiyallahu ta'ala anil jami' ah, nga xam ne moom Zaynab bàjjanu yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko juróon soxnaa yonent bi alayhi salaam mu ne dañoo newoon ca moom fekk ñu doon cuub ay yére ah, boo xam ne dañ ko doon cuube dafa xonq yeneen bay saa saam dugg si bi mu dugg see <coughs> alhamdulillah alhamdulillah <coughs> mu gis loolee gis lu xonq loolee ñuy cuube yére yi mu daal di dellu ah fa lamma raa mu ko gisee rek rajaa dafa dellu sayyidatu Zaynab al faqiha waaw Allahu akbar mu seetlu ne yonent bay sa saam jege si na delluwaat kon li mu gis ñuy def la ci saase bu ne jigéen ña fa ne woon nañ lépp nañ ko nañ ko raxas léegi mu set bi na de lépp loo xam ne lu xonq la mu daal di nëbbut deñ na yonent bay saam xaaraat tuuti daal di ñëwaat gis ne gisu ko ci mu daal di ñëw daal di dugg ñoom ñu ne lii kay day wane ne kon baaxul waaye loo xamante ne yonent bay bu ko gisee doo du fa dugg oui lan <laughs> mu ne axrajahu <laughs> ne waaye lii de imaam abu daawud moo ko solo waaye nag ci càllalem daa amuk faiblesse kon lii nii kon gis nga ñi kon daanaka amul benn xadis bu faire quoi daanaka xadis yi ñu filim yëpp dafa wéradi kon premièrement kon kii moom seenu tontu yomb na <laughs> léegi al imaam al xaafis rahimahullah mu ne al qawlu saalis gis nañ première wax moo doon lan al jawaazu mutlaq possibilité sol lu xonq ci luñ doyal ñaareelu wax tere bu ñu tere sol lu xonq ci luñ doyal mu ne ñetteel alqawlu thalith yukrahu lubsu thawb al mushabba' bil humra duna ma kaana sibghuhu khafifan waaw mu ne jaa dhalika an ata wa tawus wa mujahid waaw mu ne mu ne mu ne ñetteelu wax bi ñii dañ ne dañoo sol lu xonq boo xam ne dañ koo mushabba mooy loo xam ne dañ koo imprégné bil xumra nga xam dañ ko ciy def lépp comme cuub boo cuub loo xam ne lépp ko ci boobu xonq cuub waaw loolu lañ ñoom loolu lañ ne loolu dañ koo si duna ma kaana sibruhu xafifan waaye nag li nga xam ne cuubam lu néew lu bariwul te bu xonq mais xonq bi bariwul ci loolu garaawul loolu kenn sibu bu dee bu xonq cuur nag dañ koo sib mu ne lii de jële nañ ko ci ki nga xam ne mooy Ata waaw muy Ata ibn Abi Rabah taabi'i yooyu waaye ak kan mu ne wa Taawus ak Taawus al-Yamani wa Mujaahid ak Mujaahid ibn Jabr mu ne nag gaa yi wa ka anna hujjatahum mu ne daa mel ni nag seenu tegtal wa Mujaahid mu ne wa kaana hujja al-hujja fii hadith ibn Umar al-mazkur qariba mu ne yii nag daa mel ni seen hadith bi ñuy tegtaloo mooy hadith ibn Umar bi doon wax mufaddal bi bi mu ne dafa mel ni ñoom ci loolu lañ tegtaloo mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane ibn Umar mooy ibn dane wa axraja ibn Maaja wa ma naqalahu al-Bayhaqi wa akhraja Ibn Maaja mu ne kii li nga xam ne moom la ubbi moom la génne Ibn Maaja min hadith Ibn Umar mu ne nahaa yonente mi alei saa salaam tere na mufaddad te loolu mooy al-mushabba' bil asfar bi nga xam ne loolu day jël cuub boo xamante ne xonq xonq la waaw waaw mu ne daa mel ni loolu ñoom fa lañ tegtaloo ne kon xonq xonq bu xonq cub cub cub cub moom lañu sit waaye bu dee daa am yu xonq rek quelque yu xonq lu ci nekk ah, dajul fépp loolu garaawul mu ne daa mel ni ñoom foofu lañ ko teg boroom ñetteelu wax bi kon gis nga taal mufaddat moo bon loolu waxoon nañ ci xadiis boobu noonu ah xadiis boobu waxoon nañ ci al imaam waxoon na ci sànq léegi kon ginnaaw lii ginnaaw lii mu teg ci beneen wax mu ne al qawlu rabi' ñeenteelu wax bi nag ñu ne yukrahu lubsul ahmari mutlaqan li qasdi az-zinati wash-shuhra wa yajuzu fi al-buyut wal-mihna jaa'a dhalika 'an ibn 'abbas alhamdulillah wa qad taqaddama qawlu malik fi bab at-tadhafur mu ne ñeenteelu wax bi dañ ne yukrahu li ñu li ñu sib mooy lubsul ahmari mutlaqan dañoo sib ci luñ joyal dañoo sib sol lu xonq mais à condition li qasdi zinati wa shura mais ñii buñ la nee yukrahu fii mooy dafa xaraama ah li qasdi zina mooy loo xamante ne nii ngir euh, ut ci taar lu tax nga ne dafa xaraam mooy surtout wa shuhra parce que loolu yonent way sa ko doon tere xanaa gisuñu ko woon fii ci bi hadis bi nga xam ne nee na benn waay daa génnoon bi yata baxtaru di rëy rëylu ci ay ay yéeram sol benn complet ab xol la borom bi daal di koy pëtëxal rëng-rëngee suuf mu pëtëx mu ngay ca suuf di wadd ba ilaa yow yow mal qiyam bi du àgg ba léegi kon loolu manuñ ne lool dañ koo sib <laughs> voilà moo tax bëgg rëy rëy suura bëgg a siiw ci loo xam ne dara li moom du dara yàlla waaw moo tax Qaaruuna noonu la moo tax keroog bi ñu gis hadis boobu ñu bari ne Qaaruuna la kooku mooy Qaaruuna quoi wa xaraja mu génnoon ci ay nitam fii zinati yaa ngi fàttale taxawoon nañ gi ah, moom Qaaruuna bi nga xamante ne kaana min qawmi Muusaa fa bagaa alayhim waaw mu génn fa xaraja qawmihi fi zinati waaw kon nag mu ngi noonu kon moo tax yukrahu bi li mu gën doon mooy euh, karahatu tahrim ci beelu xagul jëm ci xaraamal mais pas waaw ñii kon ñeenteelu wax bi bu dee ne zina parce que dañoo jàpp ñii que ne ah, kenn du zina affaire bii laa wax kenn du taar taarloo li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, loo xam ne dafa xonq ah, parce que léegi nag mun a jiitoon na waxu imaamu Maalik ci al-Muzaffar al-Muzaffar loolu mooy xadiis ba mu indi woon kitaabul libaas baabu sawbil Muzaffar imaamul Buxaari avant buntu bii nii am na buntu yu mu jiitaloon foofu imaamul xaafis ibn Hajar dana woon Maalik nee na waaw dana qaala ibn Battaal imaam ibn Battaal nee na ajaaza Maalikun wa jamaatun libaasu thawb al-muz'afar lil halaal wa qaalu innamaa waqa'a an-nahyu anhu lil muhrim xaassa waaw mu ne imaamu Maalik de nee na ak mbooloo possibilité sol bi nga xam ne am zanfaraan zanfaraan façon euh, xeeñ neex la waaw mooy bi Ibn Umar ne yonent bay saa salaam naha nabi saa salaam an yalbasa al muhrimu thawban masbughan bi yooyu uh, doon wax ci aj ji léegi imaam Maalik ne nag possibilité nag loolu mën naa nekk ki nga xamante ne mooy ajul ki xalaal wala nga aj ba génn ci aj ji sacralisation bi jeex na doo ci pare kooku na ko loolu la naan rombon na waxu ki nga xam ne mooy imaamu Malik alayhi ridwanul maliki léegi kon ñeenteelu wax bango euh, wax na la no waaw waaw am na lu ma fàtte lu ma tëb li qasdi zina te dañ koo sib sib gu jege xaraam sol lu xonq ci luñ joyal bu dee waa ji da koo def ngir jublu ci ak zina wa shuhra taaral ak li nga xaman taar ak siiw wa yajuzu fil buyuti wal na waaye nag bu dee ci biir kër yi ngeen nekk bu boobaa ñu ne loolu garaawul waaw waaw bu ko génne daal di ko taarloo ak bëgg a siiw waaw waaye bu dee sa kër yi nga nekk ak tamit fi nga xam ne sax ci biti la waaye am mécanicien boo xam ne moom yére bu rouge day sol di ko mécanicien we wala ki nga xamante ne nii daa nekk benn tailleur boo xamante ne moom lay sol nga xam ne ciy ñàkk tooy xet ak yu mel noonu wala ki nga xam ne tôlier la yooyu mu ne garaawul mooy boo xam ne yére Euh, mihna la mooy bi nga xamante ne dañ ci euh, euh, métier wu mu ne jaa zalika wax ji nag jële nañ ko ci an ibn Abbas ci doomi Abbas ji di Abdallah radiyallahu anhuma léegi après ci la waxoon wa qad taqaddama qawlu Malik fi bab at-tazafur léegi nag mu ne al qawlu al xaamis al imam ba léegi mu ne al imam al hafiz ibn al Fath rahimahullah mu ne ñeenteelu wax bi ba léegi est ce que sollu xonq baax na am baaxut mu ne juróomeelu wax bii ñoom ñu ne yajuuzu lubsu ma kaana subgha ah ghazluhu thumma nusij wa yumna'u ma subgha ba'da an-nasj janaha ila dhalika al-Khattabi rahmatullahi alayhi mu ne ñii yow dañ ne possibilité sol maakaana la nga xam ne subgha ghazluhu li nga xam ne mooy en fait la gi ah, alxuraan doom bu leen mel ni kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa di ñu wax njulli ñi ay way bu ñu jógee ci jaamu yàlla période jaamu yàlla comme koor gi yoo xam ne comme aji période nekk ci jaamu yàlla yu mag waaye boo ci nekkee ba pare bul mel ni ndaw sa nga xam ne baroo xaw-xaw yi ñeen dañ ne benn jigéen loolu doon màkk <laughs> ndaw si daal moom il avait une mauvaise habitude elle avait une mauvaise habitude ab tisserante la woon on dit tisserante tisserante daal xam naa góor en temps ndax dañu ak tisserante <laughs> loolu moom tisserant tisserant nu muy jeexe an n de an moom ñu bàyyi ñoom ajaa meetar ñu lijjanti loolu ñoom ñi nga xamante ne ñoo xam français yu leer masha allah tisserand <laughs> wala tisserand way nga mel ni gérer nga gën a dégg <laughs> maa daal sorewuñu non tisserand AMD la waa yow kon tey saa moom boo fi ne tisserand gaa yi génne bunt bi quoi les puritains de la langue française <laughs> tu seras AND lay jeexe t e r a n d <laughs> waaw waaw tisserand kon day am ëpp e. voilà <laughs> waaw loo ko sama am xam-xam nag damaa xool waa ji nii mu daal di ma koy wax ne ma loolu la tisserand waaw fi tisserand li yaakaar ne fii mu ne man damaa xam lu bias ci dub bi ma ci newoon laa ne ba ni ñoo xam ne noonu la ma cheikh google di daal di jubbantee jazakallahu xayran yaa cheikh google kon mooy ndaw si ab tisserand la woon mooy da doon ràbb di ñaw dafa ay yére ay paañ yu mel noonu ay sëru rabal bu doon ci wolof yi noonu koy mais ndaw si day defaru lu rafet ba gaa yi mais gis nga def ci ay fan sonn ci mais gis nga fi mu paree yow boo demee gis ko kontaan te man xaaral bu ma demee ñëwaat bind ko nga demaat ñëwaat fekk ndaw si tëri yëlee xëccaat buum gi day xëcc fi mu xam nga ay buum la yu ñu kii mu xëccaat lépp ba mu jeex lépp goo ñëwaatee ay buum jalu buum nga waxee fekk ay ay tis suñu borom nañ ne bu leen mel noonu mooy ñi nga xam dañuy def lu baax yàqat lépp derrière waaw bu leen mel ni kallati naqadat ghazlaha baax ba'di quwwatin ginnaaw bam gi defee ah doole waaye quwaay technologie ak xalaat ak man ak ingéniosité bi man def ci yëpp ba pare ñëwaat ginnaaw yàqat lépp d'une d'un seul matin quoi nan ngay woore ah? woor ba lépp le vingt neuf du mois de ramadan le vingt ngeen di waajal li nga xamante ne mooy le le le korité soirée dansante pour la korité euh, cosaan wala bérébu texeedu kaay yi majaalisu shaqaawa yu siiw yi wala grand théâtre wala feneen wala yaa li nga defoon ci koor gi yow ngaa ngi yow yow sa sa misaal képp ku mel noonu laa wax yow yaay ndaw soosu wa ndaw si sa xalatal parce que ndaw si li muy def yëfu boppam la même bu dee am na ci coono mais yow lu baax nga ñëw di mabbat wal iyaazu billah ku nekk na xalaat ci loolu waaw waaw kenn du tëje jaamu yàlla ay po ak i tëgg ak fecc ak jaxasoo góor ak jigéen ñu naan dañuy féexal wal iyaazu billah te borom bi ne woon ah ah ala bi zikrillah tatma'innul qulub ala waawi ala yow ngeen ma yëgal leen alaat ala ubbi la nopp yi manee ji tudd yàlla alquran di déglu waxu yonent may sa salaam tatma'innul qulub ak di tudd le zikr di tudd sa borom di ko fàttaleku ci la xol yi di dale mais pas dans le mbalax nii dans le suul nii dans le le le le façon yi euh, tëgg yëg yooyu di ci xalam di ci riitu te di ci jaa ci jaayu ba cay euh, ah, di ci xalam ba cay jaayu du yooyu de kon ghazl googu ñii dañu ne en fait mën nañoo sol lu xonq mais à condition que wuñ bi xam ne moom lañuy ñawe yére ba mooy mooy lii tissu boo xam ne mooy yére bu ma koy ñaw mooy comme sëru rabal xam nga ni nga bëgg mu mel wuñ bu mel noonu nga ciy def du tissu boo xam ne man dama koo jënd ba pare di ko ñaw non boo ko doon non boo man ba jënd sama xesneer sama gesneer boo xam ne dafa bleu ñëw jox ko ah <laughs> <laughs> sëñ dàll tailleur <laughs> salaam de passage salaamu alayka ci ci ci de passage notre tailleur jox ko ko boobu moo ko joxee tissu bi man na ko ñawee ci côté mooy wuñ nga mu koy ñawee sax mën naa ko bañ a gis parce que day lem affaire mais tissu bi li may gis ci biti mooy nit nit doo ko jëndee ni mel mais day jël wuñ goo xam ne bu bëla la léeg-léeg wala goo xamante ni daa ànd ak bëla waaw mais bokkul ak lii mooy comme boo euh, bon je ne sais pas lii may wax waxoon naa boo gëjee fenn booy wax bi yoboo ngay wax ngay passé ngay wax daal le passé mooy pepe yi yow fay yow daa mel na xamoo pepe yi yow <laughs> boo tax ma naan wóorul man koo xama ah, dama ne wóoruma pepe yi ay gaay ay bi Bissau lañ doon jóge de euh, bon dañ doon nekk ci yenn quartiers populaires yi ñun ñu bari dañoo doon dëkk suñu koñ yi ay Thiaroye-sur-Mer ay kii ay Pikine ay nangam ak yooyu dañ leen doon gis ñuy ràbb ay ay sëru rabal liñ naan sëru rabal ñoom dañ ci aay bi ñuy jël affaire yi dañuy toog def ay buum kii bu ngand nii def kii bu gudd waaw dañuy toog di ràbb jël ay bant di dugal ko dugal lépp ay wëñ na quoi di def di xëcc di def di xëcc di def di xëcc di kii mooy liñ koy defe quoi le tissage mooy le tissage voilà li ñuy tissé xam nga loolu façon buñ bëggee euh, bu ajaa noboy ñëwee gis kenn ci chef le chef des pépé ne ko damaa bëggoon nga utal ma sëru rabal nga rabal ma sëru waaw rabal ma sëru rabal boo xam ne day ñuul ak weex lan lay ut wëñ bu weex ak bu ñuul di ko boole mu ne damaa bëgg bu bii ñuulee fii weex bii ñuul bii weex moom noonu la koy defare ñii nag dañ ne bu dee ne xonq bi mooy wëñ yooyu waa yow li ñuy bañ mooy nga jël pêche lépp rab bi lépp wëñ gu xonq goo xam ne lépp xonq cor nga xam ne yow même bu dee xonqul nga jël dafa weex nga bëgg bu xonq jël cuub ko ko wëñ gu weex googee cuub ko moom xonq tur nga ñëw di ko rab bi lépp xonq ñoom ñu ne loolu lañ tere waaw yajuuzu lubsu ma kaana subiga ghazluhu loo xam ne dañoo cuub possibilité ñu cuub lañ koy ràbbe summa nusija ginnaaw gi ñu door koo ràbb loolu garaaw wa yumna'u ma subiga ba'da nasj mooy ñu tere li nga xam dañ koo cuub ginnaaw biñ ko xam nga ñaar yooyu <laughs> xawra wute <laughs> même bu dee résultat bi du soree noonu ñii dañ la bëgg wax ne bu dee wëñ ji daa weex wala daa mel ne neen nga cuub koo pare daal di koy ràbbe loolu garaawul waaye bu dee da defar mbir mi ba pare mu yére bu weex nga jël ko nag cuub ko bu xonq ñu ne loolu nag lañ tere waaw yajuzu possible na lubsu sol ma kaana subira ghazluhu thumma nusij li nga xam ne dañoo cuub gu xonq ah lañ koy rabbe summa ginnaaw bi nusi dañu door koo rabb wayum na mais dañuy tere ma subira ba'da nasj ginnaaw ba nga ràbbee ba pare nga jël nag loolee kon niñ koy defe eh, ñi koy def cuubkat yi jël yére boo xam ne defar nañ ko pare daal di koy cuub noonu ci lu xonq mu ne loolu nag la ñii ne juróomeelu wax bi mu ne janaxa ila dalika al-Xattaabi mu ne al imam al-Xattaabi moom ci lii la jeng léegi nag lan mooy tegtalam mu ne wax tajja bi anna al-hullata al-waarida fi al-axbaar al-waarida fi lubsi sallallahu alayhi wa sallam al-hullata al-hamraa al-hullata al-hamraa ihdaa hulali al-yaman wa kadhaalika al-burud al-ahmar ah wa burud al-yaman burud al-ahmar wa burud al-yaman yusbaghu ghazluhaa thumma yunsaj mu ne lii ah ñoom li ñu tegtalool mooy. gis nga xadiis yi ñu fi wax nii é bu bunt bi ngay wax nii borom da yàbbi indi ko fi Seydina al Bara ne yonent bay saa da koo gis alayhi xullatun xamra mu sol complet bu xonq bi ci te nga war koo gis bii allah Seydina Abu Juhayfa mu ne yonent bay saa bi mu génnee fa xaraja nabi fële ca Makka ca wa alayhi xamra mu sol yére bu xonq complet bu xonq mu ne loolu lépp xam nga lenn la mooy lii yaman la doon jóge waaw lii yére yoo xam ne yaman la doon jóge ihda xulalil yaman daa nekk ci yenn ci yi nga xam ne dañ ko doon export di ko jëlee yaman di ko ni Medina waaw mu ne naka noonu burda yi nga xam ne moom nga dégg ci hadith ñaan yeneen way saa saa dafa sol burda boo xam ne bu xonq la c'est pareil yaman la doon jóge wa burudul yaman yi te waa yaman dañ leen a xame que ne ñoom seen burda yi yiñ doon defar dañ ko doon cuub ghazluha dañ ko doon cuub ba pare door koo ràbb waaw moo ne kon ñoom lii ci lii lañ lii lañ teg taloo mu ne al qawlu sadis